ñu ngi woon ci partiwu wu yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam doon yónni buuri jamono ku ci mel ni ñoom Kisra ak ñoom Qaysar ak ñoom Muqawqis azimul Iskandariya ak ñeneen ñoo xam ne insha allahu taala dinañ ko gis ci wàll wi fi nga xam ne ci lañ yemoon ñu ngi woon ci fi ñu ci tàmbale mooy yónni ki nga xam ne moom la yónni lettre ki nga xam ne mooy Kisra ibn Hurmuz Kisra ibn Hurmuz sax Kisra boobu am na ñu ne mooy Kisra ndax Kisra waxoon nañ la mooy comme ñu ne le le prince le roi le damel le teigne mi ak son excellence walla yu mel noonu loolu ab titre la waaye du noonu nit ki noonu lu tudd buñ naan son excellence nee na muy monsieur l'ambassadeur mooy tuddul son excellence loolu tudd ko Kisra mii nag am nañu ne mooy ibn Barwiz ibn Hurmuz ibn Anushirwan Ah. gis nañ bi kene yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ngi yónni woon lettre bi joxoon ko seydina abdallah ibn xudaafa as-sahmi radiyallahu anhu ñu ngi woon kon ci tarjamaam moom en même temps seydina abdallah ibn xudaafa as-sahmi al-qurashiyu as anhu wa gisoon nañ ci saxiixu imaamul Buxaari xadiisu seydina ibn Abbaas radiyallahu anhuma këne yonent bi alayhi dafa yónnee lettre bi jox ko Abdallah ibn Xudaafa ngir mu jox ko Kisra waaye jaar jox ko kan azimul Bahrayn muy ki nga xamante ne moo nekkoon kilifa waa Bahrayn di al Munzir ibn al Abdi ngir moom mu daldi koy jox fa dafaahu azimu albahrayni ila kisra azimu albahrayni moom moo ko jox ki nga xam ne mooy kisra ibn hurmuz ñewoon kilifaay ñi nga xam ne ñooy persi yi gisoon nañ biir lettre ba solo riwaay imaam at bi nga xam ne xadiis la boo xamante ne ni fàtte dama newoon kii eh, kii moo ko solo imaam at moo ko soloo jële ko ci yoonu imaam Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullahi waaye du moom rekk Abu Ubayda it soloo na ko ci kitaabul amwaal soloo na ko gisoon nañ ne eh, eh, këne li nga xamante ne mooy càllale bi dafa ne woon mursalun xasan la woon muy xadiis la bu wér boo xamante ne imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi qad sarraxa bi taxdiis bil xadiis leeral na ne da koo dégg ci sëriñam moom mooy ki nga xamante ne nii ci moom la jële li nga xam ne mooy nettali bi moom imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa nabi mu ne woon kon xadiis boo xamante ne nii <clears throat> mursalun bu saxiix la la imaam at ci taarixam Abu Ubayd ci kitaabul amwaal imaam Abu Ubayd lu taxul naa Abu Abu Ubayd Abu Ubayd Abu Ubayd Aamir ibn al-Jarrah moo ma yóbbaale mais Abu Ubayd voilà ci kitaabul amwaal kon ñun fi ñu yemoon buñ ñëwaatee ci riwaaye boobu mooy fi nga xam ne ci la Kisraa ne bi jotee lettre alayhi salaatu koy jàng gisoon nañ ci riwaaye imaam al Buxaari bi raxmatullahi alayhi kenn da koo xotti fa lamma qara'ahu mazzaqa ba mu jàngee lettre bi da koo xotti ndax mer na ko noonu tamit lañ gisoon ci riwaaye imaam bi nga xam ne mooy bu imaam at-Tabari bi mu jëlee ci imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi mu jëlee ci sëriñam moom imaam ibn Isxaaq di Yaziid ibn Abi Habiib moom moo nettali mbir mi loo tax mu nekk mursalun saxiix na ko loolu la waxoon mu ne fa lamma qara'ahu shaqqa bi nga xam ne ci la Kisra jàngulul lettre bi ñu jàngal ko ko ndax dégguloon arab shaqahu da koo xotti ci saa si ndax mer waqaala mu ne yaktubu ilayya bi hada wa huwa abdi kii damay bind lii naan ma ay tuuba la boo tuubee mucc dañ maa yónni buur yàllaa ma yónni salaamun ala man ittaba man ittaba al huda aslim taslam tuubal bu ko defee nga nga nga nga nga nga nga mucc en plus ma boo gëmee boo bañee wa in abayta fa inna ismal majuusi aleyk mu ma boo bañee nag bakkaaru majusi la topp yépp ñi nga jiite ñépp tax nga tax du dugg ci diine sa kaw lay nekk mu mer xotti ko ne ndax day may bind lii wa huwa abdi moom ci sama jaami la boo boobu waxoon nañ ci lu bari muy mentalité boobu nga xam ne du deñ ci kaw jamono di fi am gisoon nañ ne nam def dane woon summa kataba kisra ila baadin wa huwa naaibuhu ala al yaman dafa bind ci saase baadin ma nga xam ne moo ko toogal yaman mu yaman tey moo ko fa toogal foofule mu wax ko dox ko instruction yu gën gaaw foofu lañ yemoon ne ana yan instruction la Kisra bi mu meree ba ci li nga xam ne mooy lettre alayhi salaatu wassalaam bi muy door a jàng ana yan instruction la jox ki nga xam ne moo ko toogal yaman mooy ki gën a jege ndax yaman ci pays arab yi la bokk mooy ko ko toogal foofu gën a jege kii di woote fam ne tam foofale moom na ma ko lijjantil mu jox koy instruction ana instruction yooyu ñooy lan mu ne ana ba anibas lii la ko wax ilaa haadaa rajuli bilxijaazi rajulayni min indika jaldayn falyatiyani be mu wax baadaam ma ko fa toogal nekk son gouverneur ci Yemen ne ko yób yónneel yebalal ci ki ma bind lettre bi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamu ko moo tax mu naan haadaa rajul bil xijaaz yi xijaaz ndax leetram am bi nee na foofu la jóge rajulayni baadaam yow boo jotee sama lettre na nga exécuter man Kisra malikul muluk shahan shah li ma wax mooy lan yónnil ñaari góor yu dëgër min indika yoo xam ne waxuma ngay ut ay ñoo xam ne say allié lañ ne ñoom nañ nañ chargé wu ci mbir mi non yow laa bëgg nga jël ñaar ñoo xam ne fi yow lañuy bàyyeekoo basam lool mooy li ma bëgg man Kisra te man li ma bëggay am waaw ñu am kattanta doole nañ ma ko ëndil num gën gaayo moom waajoojule fal yatiyaane be nañ ma ko ëndil léegi bi mu waxee loolu Badam di son gouverneur sur Yémen à Yémen bi mu jotee mbir mi ci caase fa ba'atha Badam Qahramana wa kaana kaatiban xaasiban bi kitaabi Faris wa ba'atha ma'ahu ma'ahu rajulan min al-Fursi yuqaalu lahu xurxura nee na baadaam ci saase la exécuté wuu ñii culte de personnalité la goo xam ne gu ku ci newul xawma ko moo tax pays tëju yi nga xam ne benn njiit lañ am nga xam ne dafa mel ni day day gëm loolu ñu ne moo fi toogal bu dee ñu gëm ay yàlla lañ këri moom moo fi toogal yàlla yi moom ci boppam yàlla la comme le Firawna waxoon ana rabbukumul a'la man maay seen borom bi gën a mag ndax manu la ne man rekk maay seen borom ndax ñoom dañoo bari ay yàlla yu bari mu ne nag yi gën a mag léegi maa leen incarne ñoom Isiris Osis Isiris ak ñi nga xam ne ñoomin amoon raa kàccoor yooyu mu doon wax lu mel noonu la gaay di gëmloo seen peuple yi nga xam ne seenum xel duñ leen may ñuy xalaat ne kii nii du bu ma newee sama biir néeg manum dong cundum la ma xalaat gëm loona leen ne xam na lañu xalaat moo tax ku mel noonu bu la sori woon cent mil kilomètres moom mu jege la ñoo yem da koy tiit il suffit ñu nga dégg turam rek di raf-rafi ndax ne looy def mu jëm ci mbiram nga foog ne mu ngi fi alors que loolu amul baadaam ci saase mu yónni qahramaana ki nga xam ne moo newoon son son euh, euh, euh, euh son homme de confiance ki nga xam ne moo doon euh, lom de confiance de Bazin moom la gouverneur sa main mais droitam la la la naan bras droit voilà son bras droit ki nga xam ne daanaka fi mu man da dem yépp moo ko fay toogal ki mu naan bu ngeen ko gisee mel na ngi gis ngeen ma mu ne moom la yónni wakkaana mu ne waajooj dafa ne woon kaatiban xaasiban bi kitaabi faris moom nag mooy ku mënoon bind la ndax temps yooyu mën a bind dafa raar loolu moo tax ñu koy souligner boo gisee ay ñoom script yi comme Égypte antique ñi doon bind ñooñ ab ay élite lañu woon élite bi ñooñ accédé woon ci loolu naka noonu ci temps yooyu loolu moo xewoon ñi mën a bind c'était rare gis nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lañ ñëw Medinatul Munawwara biñ jàppee waa Badar bokk na ci prisonniers yi ñoo xamante ne nii niñ leen bàyyee mooy dañ leen a wax ñu jàngal lenn ci xilmaanu ahlil madina ci jàngal li nga xam ne mooy alqiraata wal kitaaba jàngal liir ak bind xale yi bu ko defee yenn ci xale yi buñ ko defee ñu daldi leen libéré looloo tax dafa newoon lu raar moo taxoon ñu koy souligner moo tax mu ne wa kaana kaatiban te ban ku mënoon a waññ la ku mënoon a compter la ku mënoon calcul la ba tey dañ naan il était waaye bi kitaabi faris mooy mbindum perse nag la manoon moom la yónni son homme de ci ko gën jege moom la yónni ca saase wa ba'atha ma'ahu rajulan min al yaqulu lahu xurxura mu boole koog benn waay boo xam ne persan la boo xamante ne ñu ngi ko naan xurxura waaw mu ne wa kataba ma'ahuma ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an yansarifa ma'ahuma ila kisra ba pare li mu def ah mu defal bindal ko bindal leen benn benn benn benn bataaxal boo xamante ne nii ci biir lettre bi mu ngi ciy adressé moom basam ci lettre bi di adressé lettre bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ne leen bu ngeen demee nangeen ko jox lettre bi ngir mu def li Kisra bëgg fekk Kisra fam ne wala mu dikkal ma man waaw nañ ànd ak yow yéen ñaar nañu ànd ak na ànd ak yéen ñaar dem wuy ji Shahanshah Malikul Muluk Kisra léegi loolu la leen wax mu wax waa ji ne ko itti bilaada hadha ar-rajul wa kallimhu wa'tini bi mu wax beneen waay ne ko demaalal yow ci dëkku waajoo jële muy yonent mi alayhi salaam la ñuy wax nga wax ak moom ëndil ma ci xabaaram léegi nag ñaar ñi daal dem ñaar ñi mu yónni nee leen yóbbul leen ma ko li nga xam ne mooy lettre bi lettre bi yóbbuleen leen ma ko bu ngeen demee li ma ci wax mooy lii leer na nañ ne exécuté parce que malikul muluk bu soxlaa li wolof naan bu bu bu bu bu jinne yéegee daqaar wala bu bëggee daqaar nan la koy waxati nan nag dama xaw a perdre li nga xam ne mooy sama wolof yi euh, ku yéeg daanu voilà xamaa xaalal wolof yi yoon voilà mooy daal Kisra moom bu bëggee bu kenn bëggati boobaa bu Kisra xasee bëgg moom nekk fay bëgg moom mooy yow yàqu nga kon nag waxal dem leen ngeen yóbbul ma ko bataaxal boobu gaa yi génn gaa yi génn xatta qadima Taayif gaa yi génn ba nañuy àggee Taayif ba nañuy àggee Taayif jóge Yaman ñëw ba agsi Taayif fa wajada rajulan min Qurayshin fi ardi Taayif fa sa'aluhu anhu fa qaala huwa bil Madina bi ñëwee Taayif ñu daje benn waay boo xam ne ci waa Quraysh la la woon ci waa màkk la bokkoon zaadaha llaahu tashrifan wa takrima ñu laaj ko mbiru góor goo gële ni aleyhi salaatu wassalaam waa ji ci saase la xam ne moom lañuy wax moom ki ne moom yonent la kooku la ñuy laaj mu ne leen kooku Medina la ne man de Quraysh laa dëkk waaye moom mu nga Medina Medina la dëkk dëkkul Makka de mu ne wastabshara ahlu taif yaani wa qurayshun bihima wa farixu wa qaala baaduhum li baadi abshiru faqad nasiba lahu kisra malikul muluk ku fiitum rajul gaa yi nag bi qurash yi boobu yégee loolu waajooj bokk ci quraysh këne ñii Kisra leen yónni ngir ñu dem fekk Seydina Muhammad alayhi mu gën a gaawe wastabshara ahlu Taayif waa Taayif ci boppam nga ñuy fekk waaja bañ yëgee xabaar bi mais ñu mel ni mbégte bu toll noonu masu leen dugg tellement ni ñu kontaane ndax Taayif kaana Taayifu ana idin mushrika Taayif temps yooyu dëkkub yéeféer la woon dinañu gis ghazwatu Hunayn ak ghazwatu Taif yooyu yëpp dinañ leen gis ah mooy ay yéeféer lañu woon ay mushrikuuna fa ne woon bi ñu yëgee loolu nga xamante ne bañ lislaam lañ mas a nekk bañal yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ ba mu fa demee ba mu fa demee ñaanam ngu siiw goo gële ba mu demee na ko waa Taif def boole kook mu jóge waa Makka bi bi mu doon woo waa Makka waa Makka bañal ko ñi nga xam ne muy Abu Taalib ak sayyidatu Xadiija radiyallahu taala anha wa ardaaha génn àddina mu dem Taayif waa Taayif defuñ dara lu ñu boole kook ñi nga xam ne xale yi ak ñi nga xam ne seen xel dafa des ñu koy xaañ ay xeer ba ni ñuy toje li nga xamante ni deret ji di tuuru waaw ca ba mu fa jógee ci la doon ñaan ñaanam goo gële allahumma gu siiw ga nga xam ne yàggoon nañ ci allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati ba ni muy jeex ba ni ñaan ngay jeex kon waa Taayif nag kontaan ci affaire bi waa Quraysh tamit kontaanaa la ci biñ yëgee mbir mi Qurayshi ya fa ne xabaar bi gaaw daw gaa wax ko waa Quraysh waa Quraysh di jibile laa ilaha illa allah ñu ñuy waxante seen biir nag muy Qurayshi ya nekk foofale ca Taayif ñuy wax ak waa Qurayshi Qurayshi ya fa neew waa Taayif naan abshiru ku nekk di ndokkeel sa moroom sa moroom naan leen dégg leen waaw waaye bég leen waaye bég leen faqad nasiba lahu kisra malikul muluk ndax kat moom mii laqad nasiba lahu kisra kisra de <laughs> kisra ërtal na ko non jeex na c'est fini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam non jullit ñi c'est moom moom il perdu koo xam ne Kisra malikul muluk mais Kisra ku ko xamul dégg na ko laa ilaha illa allah malikul muluk Kisra moo jublu nag ci mbiram ba yónnee ko ay ñaari nit ngir ñu indil ko ko ni mu gën a gaawe kii de yàqu na ñu loolu nag am mbégte la ndax ñoom ci ñoom ndax ñoom sa noon sa noon li lay metti moo koy bégal loolu mooy noon noon balaa kontaan nga nekk ci problème yoo xamante ne xamoo noo ciy génne looloo koy bégloo waaye boo nekkee ci mbégte contentement jaral na ko mer gi yóbbu na ko ci mu toog fay jooy ndax kat yow dangaa nekk li nga xamante ni nii mooy ci ci mbégte moo tax suñu borom ne inna shaytaana lakum aduw fattaxiduhu aduwwa dëgg-dëgg seytaane seen noon la te loolu mooy noon moo tax seytaane balaa kontaan ñaari mbokk yoo xamante ne dootuñ tuddante day kontaan ka liggéey loolu ci mbokk ci ci taalibeem yi day kontaan ci moom ba bés boobu ci moom lay fanaan moom moomay fanaan te fanaan ak ibliis ci abaalisa yi loolu mooy mbégte gi nga xamante ne nii nga xam ne boo ko xasee def danga koy jubilé ci ñeneen ñi di ci puukarewu ci sa mbokk iblis yi di leen yeneen yeneen shaytaane yi kën a man biig maag le le patron suñu kilifa suñu lépp moom laa fanaanal biig ndax lan dama tas mbokk ñaar ñoo xam ne fexe naa ba dootuñ dégg dootuñ tuddante loolu mooy noon mu kontaan bég ci waajooju boo nee nag ci mbég te day jooy jaral na ko jooy moo tax booy tudd kalimatu shahaada mu daw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illallaah mu ne fes daw comme ni yonent bi alayhi salaatu wa bu booy bu noddkat bi nodd parachet iblis day fëx wala hoo duraat ngalawal foofu yépp ndax bëggul a dégg kàddu seede yi ngay tudd day daw ndax mer xam ne mbir mi ni mu koy lakke te tamit la bëgg koo seede ëllëg ndax képp li yonent mi alei saatu salaam wax nit bu noddee fa muy nodde amul garab gu fa ne wala gàncax gàncax garab waaw wala li nga xamante ne mooy li nga xam ne ay choses inanimées la lu dara lu fa ne lu dul ne dina seedeel kooku yowmal qiyaam ci loolu mu def ne borom bi kii dégg naa ko bés muy nodd lépp même pepp suuf yi dañ lay seedeel kero mur yi dañ lay seedeel fu ko dégg ku mu àgg garab yi immeuble yi lépp dañ lay kaas yéeg lépp dañ lay seedeel kero iblis nag loolu tamit da koy bañ bañ laa seedeel ëllëg këne yow doon nga noonu mu ne fëx ndax manu koo dégg lool la gaa yi nag lool la mooy moo tax ñu kontaan ñoom waa Quraysh ak waa Taif ndax kat lii de lii de nga xam ne moo dal moo nar a dal alayhi salaatu wassalaam shahanshah malikul muluk Kisra ibn Hurmuz yónnee na ko ndaw gaa yi kontaan naan abshiru ku nekk naan sa moroom bégal bégal waaye bég leen waaye di ndokkalante nag mel ni gaa yoo xamante ne nii nuwel bi gina dàq bañ juddoog léegi amuñu ko naan abshiru di ko waxante faqad nasiba kisra malikul muluk waaye nis kisra pareel na ko ërtal na ko jëm na ci moom jeex na ba pare ñu naan ñu teg ci naan teg ci nga gaay gaay ñoo neex quoi ba pare gaay ne gaay gaay teg ci ne ku fiitumur rajul bu ñuy ndokkalante dangay bu ñu waxee dañ ciy teg ne ah fegal nañ leen waa ji mooy léegi ayam si fini Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak l'islam moom moom xaw ma kan mais tey la pare moom ku féetum léegi moom Quraysh gis nga Taayif surtout Quraysh ay di takki xare c'est fini loolu lépp waay waay waay waay waay Kisra kafaanal qitaal waay waay waay waay Kisra tax na waay fegal nañu xeex ku am lii lañ naan ku am kudd du lakk léegi nag ñun suñu kudd mooy Kisra tey rek la ko Kisra di di di di faat léegi nag gaa yi continuer fa xaraja xatta qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wa fa kallamahu Aba Zawayh Aba ne woon yow boo demee waxal ak moom nga jëlal ma xabaaram te nga ëndil ma ko mooy <laughs> pas ëndil ma xabaaram kese non en plus mooy yéen seen mission mooy ne leen ëndil leen ma ko ndax loolu la Kisra wax waa ji ne ko

waqad ba'athani ilayka li tantaliqa ma'i fa in fa'alta kataba laka ila malikul muluk yaf yanfa'uk wa wa yakuffu wa yakuffuhu ank mu ne ko shaahan shaah malikul muluk di buuri buuri ndax shaahan shaah ci ci ci kii ci ci Perse mooy malikul muluk mooy le roi des rois kii mooy buuri buuri yaa ngoog voilà li naan buuri buuri xam loolu mooy yàlla mais kàccoor yi ñoom nee nañ shahan shah moo tax shahan shah ci ñoom mooy kisra malikul muluk moo tax ñu ne ko inna gaa yi ñëw ne ko shahan shah malikul muluk di kisra boo ko xamul kat kataba ilal maliki bazam moom moo bind suñu roi bi nekk yaman te nekk ci tutelam suñu jiit bi nekk yaman digal ko mu yónnee la koo xam ne moo lay fekk ci fii Medina indi la ci moom mu ne ko waqat ba'athani man mii nag taxaw sa kanam yow mii di sallallahu alayhi wa sallam ñoom moom xam nga ne xamuñu lay sallallahu alayhi wa sallam mais ñun ñooy wax lool di abaza wuyi man mii taxaw ci sa kanam nag man la badam yónni ngir nga topp ma léegi nag amatul toog waaw jógal léegi waaw waqad ba'athani ilayka moo ma yónni ci yow li tantaliqa ma'i ngir nga ànd man fa in fa'alta mu ne nag boo àndeek man kataba laka ila malikul muluk yanfa'uka wa yakuffuhu 'ank mu ne ko nag boo exécuté jàpp ma ma yóbbu la yaman ci basam mën na la defal interven intercession mën na intervenir defal la shafaa ñaanal la njekk ci kisraa ne ko moom kat wax fa wax joo xam ne daal day tax ci day day wàcce merum kisraa ba du def ci yow li mu war a li bëgg a def ci yow waaye ñoom xamuñu moo tax yeneen trois saab saab di déglu waa ji muy wax rek <laughs> <laughs> mu ne ko kon lool la boo exécuté d'accord ci li malikul muluk bëgg di kes a topp ñu ñu yóbbu la foofu lool la moom dina def loo xam ne dina bind yàq fa in faalta kataba laka dina la bindal ilaa malikul muluk ci buuri buur di kisraa bu ko defee yan fanu ko lool dina la jariñ bindam moom lettre bi muy bind ngir wax ak kisraa bu boobaa dina la jariñ wa yakuffu anka te dina fexe moom baadaam ba ba daal di lay fegal li nga xamante ne mooy ayu Kisra du la dal du la man def dara ndax dina fexe daal ba rafetal mbir yi ba wàcce meram mu ne ko nag waaye wa in abayta cëy boo bañee cëy boo bañee fa huwa man alimt fa huwa muhlikuka wa muhliku qawmika wa muxarribu bilaadak bil wa muxarribu bilaadik mu ne ko nag cëy boo bañee fa huwa man qad alimt man moom gis nga kisraa ginuma la koo xam kisraa ku ko xamul dégg nga ko boo bañee fa huwa moom kisraa di shahan shah malikul muluk buuru buur yi mooy ki nga xam yow xam nga même bu dee maa ngi lay door a gis umpule woo Kisra fa huwa man qad alim fa huwa muhliku dina la alak mooy dina la faat yow mais du yem ci yow mais gis nga boo ko merloowee ba ba mu sant ne lii yaa bëgg nga ne defoo ko bu boobaa bu lay faagaagal bu lay rey du yem ci yow muhliku ko dina la alak wa muhliku xaw mi mais say ñoñ sax arab yi ci boppam lay alak wala boog li gën a néew li muy def mooy gis nga dëkk bi nga ne Medina nga ne ñoo ñépp lay alal waaw moo ñil ànd ak yow ak ñi àndul ak yow en fi ñépp lay alal waaw ñépp wa muhliku qawmi wa muxarribu bilaadi te gis nga bu fi ñëwee xawma ban dëkk la ñuy waxati Medina moom dootul am da koy ràppal lépp lay saccager de telle sor ku fi rombati da nga naan xanaa fii bakkan masu fee noyyi xanaa fii nit masu fee dëkk boo bañee nag jàppal bu baax conséquences yi moo lay dal <laughs> mu ne wa daxala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad xalaqa lixaahuma wa anfaya shawaaribahuma fa kariha an-nazara ilayhima gaa yi euh, bi ñuy ñëw ñoom ni ñu ñëwee seen mooy dalay def portrait seen portrait physique bi ñuy ñëw mooy ñoom dañu nekk ñoo xam ne bon comme ni mu siiwee am nga tubaab bi am nay temps siiwoon na mooy dangay ngay wat sa sikkim bi ba mu set wecc mais nga bàyyi sa naanu yi mooy sa moustache am na gaa yi koy def ba léegi loolu am na bu dee dem cee bëgg am image bu dee bu dee xam nga euh, Philippe Martinez waaye CGT jooju ki yiite CGT travailleur yooyu confédération général xawma du travail CGT bu France jamono yii ci 2017 waa ji kii Martinez moom noonu la mel mooy moustache kese lay yor léegi sikkim bi yëpp da koy wat gaa yi noonu lañ meloon mu ne ñu ngi wat seen sikkim yi wa anfaya ñu bàyyi nag di di yar bàyyi mu mu mu mu sëq shawaari ba huma seen moustache yi biñ ñëwee ak fañ da nekk di fa kariha nadaru yonent mi alei satu salaam xoolu leen mooy bi ñuy wax xoolu leen ndax loolu ndax ni ñu mel noonu ni ñu mel noonu xoolu leen mooy mu ngi leen dégg mais xoo jëlul bëtam di leen xool ndax ñoonu ñuñ mel Allahu akbar waqaala mooy bi ñuy door agsi laata ñuy wax li bi mu leen door a gis lii la leen wax la waylakuma man amarakuma bi hada qaala amarana rabbuna yaani yaani kisra mu ne leen waylakuma toskare ñeel na leen yéen ñaar dañuy door agsi dañu agsi rek mu gis leen ñu mel noonu wat seen sikki mi ba mu set bàyyi seen moustache yi mu ne waylakuma toskare ñeel na leen man amarakuma bi hada ana kan moo leen digal lii kan moo leen digal lii mooy ngeen ngeen di wat seen sikki mi bàyyi seen moustache yi xaalaa ñu ne ko amarana rabbuna suñu borom moo ñu ko digal mu ne ki nga xam ne moom la ci jublu mooy kan mooy Kisra Kisra mooy seen boroom ndax lool culte la woon mooy Kisra ñoom ci ilaahi ci ci yàlla yi la bokk te buy dund mooy ki gën a màgg koo xam ne moom lañ war a mën a jaamu ñu ne ko moom di suñu borom di Kisra ibn Hurmuz mooy ki nga xam ne moo ñu digal ñu wax suñu sikkim mi bàyyi suñu naanu yi suñu moustache yi yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen rabbi amarani bi i'fa'i lihyati wa qassi sharibi mu ne leen waaye man sama boroom yéen seen boroom mi ngeen ne mooy Kisra moo leen digal ngeen di wax seen sikkim yi bàyyi seen naanu yi man nag sama boroom di Allah ar-Rahmaanur almaliku alquddus assalaamu almu'minu almuhayminu alazizu aljabaaru almutakabbir subhaanallahi amma yatasifuun moom buur yàlla moomu nag di sama boroom man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooma digal lan may bàyyi sama di yar sama sikkim tey wàññi li nga xam ne mooy samay moustache mooy yéen contraire li suñu sama borom di seen borom digle yéen contraire bi ngeen di def Allahu akbar Allahu akbar dinañ ñëw côté bii bu ñëwee ci njàngat yi muy mas alaam sikkim mas alaam sikkim yar sikkim est-ce que farata la wala mooy ku am karawu sikkim wat ko farata la wala boog euh, yar ko farata la wala nit ki mën na koo watam déet ak bu ko watee est-ce que loolu lan moo ci nekk ainsi de suite loolu incha allah ak li nga xam ne mooy moustache masalaay moustache loolu lépp incha allah dinañ ci ñëw bu soobee yàlla bu ñëwee ci côté njàngat la njàngat yi ak yooyu ñu gis ni xoolal xoolal yeneen tamit saaf saam que ña mu gis ñu wat seen sikkim bàyyi seen moustache bëggu leen woon a xool xoolu leen sax malgré tout dégg na déglu na leen biñ paree lii la leen wax bi ñuy door agsi waylakuma man amarakuma bi hada toskare ñeel na leen yéen ñaar kan moo leen digal ngeen wat seen sikkim yi bàyyi seen moustache ñu ne ko suñu boroom di Kisra mu ne kantaa man nag sama borom moom dama digal may bàyyi sama sikkim di ko yar taa di wat samay naanu mooy samay moustache ginnaaw gi mu ne leen irji'a hatta ta'tiyani rada dégg naa seen wax léegi dem leen ñu accueillir leen ci dëkk bi Medina comme que ay ay gan lañ mooy eh, lool lool loolu nag lu am solo la mooy li xew ba léegi loolu dafa yàgg am en diplomatie ar rusul la yuqtanoon mooy ñi nga xam ne dañ leen a yónni émissaires yi nit loo noonoog moom noonoog ñaari état lu ñu noonoo noonoo noonoo kenn du rey ki nga xam ne ku ab émissaire la walla ndaw envoyé benn buur wala benn président mu envoyé ko dëkk boo xam ne même bu dee dañoo am conflit ngir mu dem yóbbu fa leet wala message ñu rey ko loolu noonu ba léegi loolu day nekk li nga xam ne sax da doon waral ger te kenn du ko def loolu dafa bokk ci li nga xam ne kenn doonu koon def te loolu incident diplomatique féetewu ko kaw moo tax yonent ma lay saab saab ne leen léegi irjaa déggu dellu leen dekk leen ci dëkk bi ba suba ngeen dikkal ma dinaa leen jox sama réponse dinaa leen répondre ci li ngeen ma wax ne ay shahan shahak yooyu nee nga ñëw ak boo ñëwul boo ñëwee ci basam fii ci yaman moom dina la fexe eh, defal intercession boo xam ne dina tax waa ji moom moom moom moom du la def dara waaye boo bañee noo seulement dina la alak alak say ñoñ daal di ràppal sa dëkk bi daal di koy saccager mu ne leen dem leen ba suba ngeen dikkal ma mu ne wa utiya wa ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam alxabaru min as-samaa bi anna allaha qad sallata ala kisra ibnahu shayrawayh fa qatala fi shahri kada wa kada fi laylati kada wa kada minal layl sullita alayhi ibnuhu shayrawayhi fa qatala bi gaa yi demee yonent mi aleyhi salaatu salaam xabaar dikkal ko mooy soit mu nekk loo xam ne suñu boroom moo ko ilha moo ko kii euh, moo ko wax muy loo xam ne sans intermédiaire wala mooy bi waasitatil malak wala à travers ab malaaka xabaar dikkal ko que ne euh, Kisra mi lay tëkku nii sax naan nañ la woo buur yàlla daal dinay sëmbërtal ci kawam doomam di Shayraway doom ji moo ko assassiné bés tel weer tel guddi tel ci la ko doom ji assassiné moom mi nga xam ne ñaanu yonent mi alayhi salaam dal ci kawam comme ni ñu ko gisoon ci riwaay imaam ibn ibn ismail di muhammad ibn ismail di al buxaari radiallahu taala anhu moo seydina imaam az-zuhri ne fa xasibtu anna ibn al-musayyib qaal fa daa alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am yumazzaqu kulla mumazzaq kene seydina abdullah ibn eh, no imaam az-zuhri mu ne sëriñam di imaam ibn al-Musayyib dane jàpp naa ne dane yonent mi aleyhi salaatu après dafa ñaan dalee na ñaan seen kaw ne allahumma bu ne dane dane fa daa mu ñaan leen yàlla an yumazzaqu ñu xot buur yàlla xotti leen kulla mumazzaqin képp xot voilà gisoon nañ ci riwaaya biñ nekk yonent bi aleyhi salaatu ba nga xamante ne nii ci la Kisra daldi xotti mbir mi bi nga xam ne ci la xotti affaire bi dane woon lan allahumma mazziq mulka buur yàlla yàlla na nga xotti li nga xam ne mooy nguuram <laughs> ci saase yàgg bam ñëwee bam ñëwee yónnee ci baadaam kelk quelques jours lañ ci teg <laughs> ndax gaayuwul noon du du du affaire SMS comme léegi mooy day mer yónnee koo xam ne day jóge faaris yor gëléemam ñëw ba Yaman loolu lépp day yàgg jóge Yaman daal di dem Medina ainsi de suite yonent mi alayhi salaatu nag xabaar jëkkal ko ci asamaan ci boroomam nekk Kisra mi lay tëkku doom ja buur yàlla sëmbërtal na ko ci kawam ba faat na ko ci weer sàngam fii laylati kaza wa kaza ci guddi sàngam minal layli guddi lañ ko faat boo bëggee précision bu leer la ko xabaar bi dikkale ku ko rey doomam doomam moo ko assassiné di Shayrawayh doom moo assassiné baay ji mujj nekk Kisra qatala abaa wa asbaxa kisra ba'da an qatala abaahu kisra ginnaaw bi mu rayee baayam kisra moom mu mujj nekk kisra loolu la gaa yi naan le roi est mort vive le roi voilà <laughs> qutila al malik wala maata al malik hayya al malik <laughs> vive le roi yaxya al malik voilà yaxya al malik léegi léegi nag bañ ñëwee fa daa ca saase fa daahuma yonent ma saab saab woolu leen ba ko xabaar bi dikk leen mu woo mu mu ne dem leen ngeen woowal ma gaa yi fi jaaroon mi fi ñi yi fi ñëwoon ñu woo leen ñu ñëw yonent ma saab saab nettal leen mbir mi ne leen Kisra mi leen mi yónni ci baadaan mi leen yónni fii maliku yaman moom mi mu mi leen yónni fii que ko fi yónni muy Kisra moom doom ji rey na ko voilà coup d'état la waaw dañ koo rey doom jee ko rey guddi sàngam weer sàngam gaa yi gaa yi halluciné gëmuñu may dañ ne kii hal tadri ma taqul fa qaala ñu ne yonent ma lay saab-saab yow est ce que xam nga li ngay wax yow maa foog ne da ngay halluciné yow est ce que xam nga li ngay wax hal tadri ndax xam nga maa taqul li ngay wax ñu ne ko inna qad naqamna alayka ma huwa aysaru min hada fa nu fa naktubu anka bi hada wa nukhbiru al malik ñu ne yonent bi alei saatu salaam yow est ce que xam nga li ngay wax yow ñu ngi la bëgg teg ay daan ci loo xam ne moo gën a néew lii nga wax woo yow waxuma la nga naan ko ay tuubal boo kiiwee boo tuubee mucc ah, nga ñëw naan dañ ko rey yow nga ñëw looloo gën a garaw danga léegi yow est-ce que d'accord nga lii nga wax ñu bind ko suñu buur bi mu gaaw wax ko ko baata ñu yëgal ko li nga wax yeneen mi alei saatuasalaam ne leen naam axbiraahu dhalika anni wa qulaa lahu inna diini wa sultaani sa yablughu ma balagha mulku kisra wa yantahi ila muntaha al-khuffi wal-hafir yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne leen am ngeen carte blanche maa leen jox carte blanche maa leen jox ndigal gëmu ngeen ma de wax leen ko seen baagaam seen buuru yaman bi mi Kisra yónni ci moom dem leen ngeen wax ko ne ko man maa leen ne Kisra ma ko yó ba leen yónni yéen dee na doomam assassiné na ko mujj toog palaasam nekk Kisra voilà mu ne leen nag tegal leen ci dara ne leen waquulaa la bu ngeen demee ngeen wax baanaan inna diini gis nga sama diine jii di lislaam man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi ak pouvoir bi ma borom bi subhaanahu wa ta'ala jox sama nguur mooy pas nguur ndax yonent waaye saa saam wootewuloon nguur mais mooy sama inna diini sama diine wa sultaan yi ab mooy li ma jox muy pouvoir sa yablugu dina daj dina dina yem dina dem ba accéder maa balaga mulku kisra fi nga xam ne fa la mulku kisra yem waxuma la mulku kisra rek nguuru Kisra fi mu yem sama diine jii dina dem ba dépasser foofu te lool ni nga koy xam ne mooy wa yantahi dina ñëw bopp ci mais waxuma la dara palais Kisra ba dina mujj nekk loo xamante ne sama diine moo fay dox territoire bi Kisra di administrer yépp sama diine ji dina fa àgg sa yablughu ma balagha mulku Kisra dina yem fépp foo xamante ne nii foofu territoire Kisra la wa yantahi ila muntahal xuffi wal xaafir ta waxuma la foofu sax dafa tuuti mulku Kisra du dara waaye dina dépasser mulku Kisra fépp foo xam ne tànku fas dëggu tànku fas ak gëléem dina fa tegu mas na faa tegu te dina fa tegu sama diine jii dina àgg foofu Allah Allah Allahu akbar mais yeneen traçais kañ lay wax li jamono joo xamante ne nii hunaka Quraysh Quraysh a ngi fi Rome l'empire romain mu ngi fi l'empire perse mu ngi nii Yaman gis nañ ka fa gis nañ léegi Makka kull mooy ñi ko wër ñépp Muqawqis Égypte Askandariya ñoom ñépp ñépp kenn dugg ci ci lislaam te ay noon lañ yoo xamante ne ni ñu bari kàttan lañ yenn ñi sax ñooy puissance su monde bi jamono jooju muy l'empire perse et l'empire romain malgré tout ça yonent ma lay saab saab wax leen lii ànd ceeg dal goo xamante ne nii yaqin goo xamante ne nii laa baax ba'da amul certitude bu ko ëpp ndax moom <laughs> huwa alladhi la yantiqu anil hawa moo tax diggéey yonent bi alayhi salaatu salaam boo gëmul lu bari doo ko jàpp lu bari man nga fa nekk dute comme nañu euh, ah, Seydina na ibn Hatim radiyallahu anhu lam waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam bam naan mu ne damaa nekk ak yonent bi alayhi salaatu salaam te dinañ gën a gis histoire bi bu ñuy gis tarjama moom bu ñu jamono ji muy tuubsee Adi ibn Hatim Hatim at-Ta'i baayam ku tabe la woon koo xam ne dafa mu moom lañuy joxe ci arab yi misaal ci nit ku tabe dañ naan waa ji dafa tabe ka comme Hatim dafa tabe nangoo joxe comme comme ndax moom dañ doon wax ne bàyyi ji ku mu masa àndal voyage li nga war a yor yépp moo koy mooy sa provision lépp moo koy gàddu te fas wa nga yéeg wala gëléem ga nga yéeg moo koy jënd te bu la ko joxee do pas jënd nga ñu dem ba àgg mu ne la léegi dox ma sama gëléem dala koy bàyyeeg yow ndax tabegum tabe woon moom xaatim di bàyyi Seydina Adi na Xaatim mu ne dama toog ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ay ñëw gaa yu ñëw di di jàmbat ñi nga xamante ne ñooy des agresseurs yoo xam ne assoiffés de sang lañ en plus voilà du'a muy muy waa toy di moom fi mu bokk Ali ibn Hatim at yonent bi aleyhi salaam di dalal seen xel te di leen xamal ne mbir moom du yàgg que ne waxuma la foofu rek mais jigéen dina jóge Yaman ñëw ba wër kaaba gi ak la mu yor te du te dara te du te dara nee na man Adi ibn Hatim bi ma toogee dégg yonent ma lay saar saam di wax ak gaa yi man ci samam xel laay wax de maa ngi naan wax mooy dafa def analyse situation actuelle ak way mi mbir yi nan la mën wëlbatekoo wëlbateku mais gaa yi nga xam ne insécurité saarul bilaada wal bultaan wal qura ñi nga xam ne ñoo taal mais vraiment ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo jafal dëkk yi ville yi tellement seen agression yu sanglante yi ak seen càcc gu mag gi mais mu mu mu mu analyser xool situation boobu ak li yonent ma lay saab saab ne loolu <laughs> jigéen di dina jóge yaman ba ñëw ba ci kaaba gi tawaaf si def filim fiy def te du ragal dara du ragal illallah du ragal laa taxsha illallah du ragal kul borom bi subhaanahu wa taala wa ziba ala ganame wala li nga xam ne mooy till boo xam ne day ragal gàtt ya muy indi ci kaaba gi till yi lekk ko mais du ay nit kuy agressé wala insécurité buy jóge ci nit lay ragal kon nag waa toj ñooñu di doxaar toj les grands agresseurs yooyu léegi ñu jóge fi léegi sama boroom jële leen fi Adi ibn Ta'i Adi ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu na maa ngi naan waaye yonent alayhi salaam maa ngi naan mais ay na doara tay mais mais jamono jooj moom agresseur wu tay sama dëkk bi moom nga xam ne siiwe agression ak loolu lañ siiwe mais ñoon jamono fu ñuy ne xam nga am na ñoo xam ne li moo tax loolu mooy diggéey lislaam xoola yonent bi alei saatu salaam li mu wax gaa yi rek sa yablughu mulki wa sultaani ma balagha mulku kisra oo la loolu rek que dina yem fu nguuru kisra yem waaye dina dépasser foofu dina dépasser foofu dina àgg foo xamante ni wa yantahi ila muntaha al xuffi wal xaafir fu dëggu tànku nit xuf yi tànku nit di sol mooy xuf di sol dal muy genre kawas yooyu mooy li nga bëgg wax mooy fu tànk di tegu ci kaw suuf fasit fas takk mooy xaafir tànku fas di fa tegu ak tànku nit sama diine jii dina fa àgg allahu akbar ci jamono joo xam ne noonu la meloon de moo tax li ñu suñu boroom di dig l'islam bi ñu ko dig nit ñi foog ne lool manu la ne waaye yow xoolal naan eh, eh, xadiis bi yonent mi alayhi salaatu salaam naan bés dina bu bu mooy eh, conflit israélien bi israélien bi fra palestinien yi mu ne bés dina ñëw ba yahuudi bi buñ leen di jële foofu complètement dina ñëw bay laqatu ci ginnaawu garab wala aw xeer la wax wala garab xeer bi wala garab gi di woo jullit yi naan yow jullit yaa muslim hada kaafir naan ko di ko dénoncer yow garab gay wax ak nit ki naan ko benn yéefere ngi ñëwal li ci dem voilà mooy loolu boo toogee ak sa esprit di jéem a naan non loolu waaye gars yi yor ay bomb sa waaye ñu ngay yor ay ay paaka di xeex ak yu mel noonu ñi yor ay arme nucléaire yow loolu nga nekk jàpp nga ne loolu loolu doo xalaat nan lay soppale ko mais mais Israël yor bombe nucléaire États-Unis première puissance di ko jàppale européens yi di ko jàppale ñii ñëpp di ko jàppale ñëpp mais nan lay jullit ñi mane lii loolu dangaa kooku <laughs> mooy kooku innama amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fayakun moo duggagul ci xol bi loolu la fasagut gëmagu ko innama dëgg-dëgg li am ba des mooy amruhu mbiru borom bi subhaanahu wa taala araada shay'an bu soppee benn mbir te namm ko lenn rekk la an yaquula lahu day naan kun nekkal fayakun mu nekk ci saasi nekkal mu nekk ci saase waaw huwa al qaadir huwa al muqtadir lakin huwa allahu alladi an'amahu an'amahu huwa allahu alladi an'amahu fàtte naa ko zu zu hikmatin baligha wa qudratin muqtadira an'amahu mun'amira zu zaaka huwa allahu alladhi an'amahu mun'amira zu xikmatin baaliga wa qudratin muqtadira mooy boroom kat kattan gi nga xam ne te dara du am fa'aalun lima yurid kon nag bu ne yonent ma lay saar saar nii lay deme yow boo dee jullit xamal ne noonu lay deme noonu lay deme wallaay bu ko suuf yi ñépp nekkoon kufaar yow rekk nga nekk jullit yonent mi alei saatu salaam ne la yow yaa leen di noot xamal ne yaa leen di noot te lool la la suñu boroom wax kataballaahu buur yàlla moo dogal ne la aghlibanna dinaa féete kaw dinaa noot ana man wa rusuli ak sama ndaw yi kon nag lu mbir mi ñàng nga jullit ñi moom ci kaw suuf ñiy mel ni ay suuf yu ñuy dëggaate nga xam ne gaa yi mayuñ leen sax fu ñu naka la fu ñuy amee ngànnaay bu baax ñooñu naka lañ mën a retourner situation bi ba dominer gaa yi gëm koo gëmoo ko loolu lay demee ndax laqad axbara bihi saadiq alladi laa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuuxaa sallallahu alayhi wa ndax ki nga xam ne mooy ki at saadiqul masduq ki nga xam ne mooy ki dëggu mooy ki ñuy dëggal moo ko wax te noonu lay deme ni mu ko waxee lay deme kon mu wax loolu gaa yi ne dem leen ne ko non bu leen yem rek ci nettali ko ne ko man maa ne Kisra mii le mi ko yónnee ngir mu yónnee ma ay nit fii doomam rey na ko weeru sàngam bés sàngam guddi sàngam nu bu leen yem ci lool waaye yëgal ko ne man sama diine ji dina àgg fu nguuru Kisra àgg te dina agg fépp foo xam ne tànku nit ak tànku fas dina fa tegu waaw akbar mu ne leen nag waquula Allah yonent ma lay saar saam tegal leen ci ñoom ñaar ne waquulaa lahu te ngeen wax Bazam moomu nekk yaman ci seen bu buur bi bi fi toogal Kisra nee ko in aslamta a'taytuka ma tahta yadayk wa malaktu wa malaktuka mu ne ko ni ngeen ko yégal na ko bu tuubee dugg ci lislaam man alayhi salaatu wassalaam dinaa ko jox lépp li nga xam ne li nekk ci autorité am yaman ak fépp dinaa ko bàyyeeg moom bu tuubee dinaa ko saxal ci li mu ne nekk buuru yaman te dinaa def mu moom waaw moo xam ne moom mooy nekk kilifaay ay ñoñam waaw wa malaktuka ala qawmika nga nekk ki nga xam ne yaay nekk seen kilifaay ñooñu waa yaman bu dee tuub nga mu ne summa a'ta xurxuratam mintaqatan fiha dahabun wa fidda kaana ahdaha lahu ba'dul muluk léegi lool la leen wax gars yi seen mission jeex na mais ñuy dem mu war leen mu jox leen cadeau ndax lool tamit mooy gis nga la diplomatie <laughs> anak gars yi léegi lañuy jàpp ne diplomatie loolu moo tax ma la naan gis nga boo xamee dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii mais dara dara mënula fëq sa bët amul dara lu mën a fëq sa bët dara du yow nga yéemu dara mënulaa yéem tous mooy ne du ci lool nag ça c'est valable ci deux côtés yi du affaire àddina yii ak ni muy demee moo lay yéem mais tamit côté ñi nga xam ne ci côté diine yi même ci diine yi mooy doo gis nit lu mu baax baax baax baax baax mënulaa yéem mooy lu mu baax baax baax baax ak lu mu am ay am am ay may mënulaa yéem ndax yow yow ki nga am moo tax ki ngay gis a tax te yonent bi aleyhi salaatu mënoo ko tëkkaleek dara fala taqiisu bna abdillahi bilfudala inna alkawaakiba yuxfiha sinimmaaru li sëñ bi wax ci raaya radiyallahu taala an fala taqiisu bna abdillahi bilfudala bu ngeen di ñëw di dekk ay di di di di di di xool kan moo gën a kii moo gën mu ne loolu bu leen ci boole bu leen ci natt yonent ma lay saab saab bu leen teg ñu baax ñi di seen ñu baax ñi bu leen ko boole foofu xam nga dafa am yoo xam ne xam nga nekk fi naan wàllu saxaaba nga naan wàllu yu sàngam loolu moom bokk na ci yi nga xamante ne mooy sincèrement loolu day ridiculiser sax ki koy wax ndax saxaaba dépassé na foofu loolu dépasse xam nga wàllu yu moom ci bu dee ci lu général inna waliyallah voilà loolu moom ñépp la mais bu dee connotation bi mu am. loolu wa di ko tuddee saxaaba loolu daa mel ni yow da ko koo rabaisser goo xamante ni vraiment yow tegoo ko ak xam du tout te bu waroon a yell ñuy dóori daan ci leneen loo xamante ne nii ci leneen yow ku wax loolu war nañ koo mën a dóori daan <laughs> ndax mu ni naan Abu Hurayra waliyu abu non dépassé na foofu loolu di ko woowe loolu mooy yow aw xas sax la gën a doon. aw xas la gën a doon waaye naan ay nitu yàlla Seydina Muhammad loolu ta loolu moom non loolu moom moom ci suuwu adab la bokk loolu ci suuwu adab dafa dépassé foofu góor yàlla non dépassé na foofu du loolu loolu da ko dépassé bu way loolu mas du sax station bu mas a jaar de mo loolu loolu xamul loolu weesu na foofu kon kooku bu ngeen di tëkkale ay nit naan kii baax na kii baax na bu leen ko boole ci ci ci ci ci ci ci ci liste bi moom dafa moom moom dafa dépasser xelu ñi ne ci bi mais mais mais mais mais mais mais loolu lu xamoo sax noo koy expliquer ak yan moo ndax moo yi nga xam ne ñoo existe ci kaw suuf ci langue yépp dañoo lottu ngir décrire moom li mu doon moom aleyhi salaatu wassalaam moo tax boo amee kooku nag teg ko bët ku ñu la man di wax lu mu extraordinaire ci ñeneen ñi ko tegul bët yow moom manula extraordinaire ci yow moo tax gars yi ñuy ñëw wax fi di ay ay ay turu yàlla sàngam kii sàngam si kar sàngam yow moom nga bët loolu lu mu yéeme yéeme gars boo ko defee lii nga ci am ay lii yow nga teg sa bët ci lan sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam azkaaru sabaaxi wal masa yim doon def yi nga xamante ne mooy sikkar yim doon def guddeeg bëccëg ak ngoon yim doon def yow lool ngay teg sa bët amul dara loo xam ne mën na laa fëq ndax danga naan de toute façon lenn moom xam naa ko te lool julli danga koy xam mu leer yonent bi aleyhi salaatu lu nit baax baax baax nit sikkarul lu gën lim doon sikkar buur yàlla tawal boroom xam-xam yépp a ci d'accord da koo tànnal li gën wax yi gën jëf yi gën ci jamono ju ne kon nag li nga xam ne loolu la doon wax bi di ko sikkar suba ak ngoon tamu sax ci sunna lool nit manoo jàpp tële feneen jële feneen lu gën lool ak ku la ko man di jox moo tax boo amee kooku di xool foofu lu ñu tudd ci sikkar sàngam gëneel yi ci ne yow lool en fait dara dul bouleverser sax ñi xamul nag dañ naan waa ji waa ji waa ji waa ji moo ñàkk chance waa ji mooy koo xamante ne xañ nañ ko moom de mahrum la xoolal yi mu mel ni ku leen doyadal alors que du doyadal leen dafa fekk ne yow dangay ngay toll foo xam ne doo ko man en fait te da ngay ruus di jël leneen loo xamante ne bokkul ak li nga xam ne moo sax ci moom loolu na ko xamul nag danaan waa ji boo kii day rëy rëylu wala kii dafa nekk ku malchance la malchance alors que malchance wu li jóge ci moom alayhi salaatu wassalaam bokkul ak li jóge ci keneen moo tax bokkul du tout ak non amul luñ ko natte moom amul fu ñu koy ndax kooku dafa dépasser balance balance yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar moo tax boo amee kooku nag kon ci ñaari domaine yëpp la nuñ ci domaine liñ naan profane te profane amul ci diine diine l'islam xamul lu ñu naan science profane amul ndax science yi yépp dañoo tukkee ci aleyhi salaatu wassalaam voilà ki nekk scientifique nekk ci laboratoire bi bu mu fa nekk di di ñee bu amee kenn ku muy di ñee naan waay waay waay waay bu amaroon a am xam-xamu diine nii di ko jàngale dëgg la loolu moom bokk na mooy xam-xam bi gën xam bi gën mooy xam-xamu diine rawatina xam-xamu xadiis wa ashraful ulumi ilmul athari comme l'imam as-Suyuti wax rahmatullah alayhi ne xam-xam bi gina a tedd mooy xam-xamu xadis loolu moom dëgg la moo gën foog ne yow fa yàlla teg loolu la def loolu nga man lii nii man loowu ko mooy yow foofu man nga faa am hunaaka jannatuk foofu la sa àjjana nekk hunaaka naa nawaafiluk foofu la say naafila nekk foofu man nga faa deme ci liggéey boobu moo xam ab dispensaire booy liggéey la moo xam ab frontière booy garder la moo xam foos booy manque la loolu nga mënal li nga xam ne mooy xeet wi te loolooy sa métier nga def ko ngir yàlla doo ji triande kenn sa mairie bi nga nekk di defar extrait nga jàpp ne man lii dama koy def ngir yàlla lii laa man lii mooy sama métier moom laay def man sama hôpital bee falaa nekk médecin di faje man sama informatique bii ci laay liggéey loolu noonu bu ko xeeb di ñee keneen foofu la la buur yàlla teg hunaka jannatuk foofu la sa aljana ne hunaka firdawsukal a'la firdaws ga gën a kawe yow sa bos foofu la ne ne fa foofu la la yàlla teg bu ko dem bul démissionner bul démissionner moo tax yooyu noonu amul ay science profane ci diine dëgg-dëgg amul ndax xam-xam yépp da jëme ci borom bi mais bi ci gën a tedd mooy xam-xamu diine les sciences religieuses ndax loolu mooy li lay xam loo li tax buur yàlla bind la wa maa xalaqtul jinna wal ins doon ndax buur yàlla bindul nit ñi ak jinne la dul ngir ñu jaamu ko kon nag li lay xamal nakal objectifu nekk fi du nekk euh, ingénieur ah loolu du objectif bi mais nag loolu dafa am solo ndax manu la ñàkk manu la ñàkk nit ñi seenu dund ngir mu nekk il faut yooyu am yow nag bu la yàlla defee kenn ci ñoon docteur ingénieur wala ñeneen wala mécanicien wala nga nekk koo xamante ne ci formation professionnelle bi nga jaar loolu lépp jàppal tabul xeeb tabul ñee kenn jàpp ko def ko ngir yàlla foofu la sa aljanna nekk foofu la sa firdawsal a'la nekk boo ko defee ngir yàlla jàppe ko jaamu yàlla boo sonnee liggéey ba sonn tëdd nekk fa nga nekk di liggéey di nelaw sax dañ lay bindal ay tiyaaba ngay xotti maqaama yoo xam ne nit taxaw na di naafila amul loolu wallahi maa la ko wax wallahi maa la ko wax kon yonent bi aleyhi salaatu salaam boo ko amee te nag da ngay féex wallahi da ngay féex laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk na ci moom ñeen leen yéen ñi gëm yàlla ta ta yaakaar gëm bés pénc am ngeen ci moom royukaay bu baax moom sax mooy royukaay bi keneen du royukaay ndax ku ñuy roy keneen ku ne moom lañuy roy à travers kooku Allah kon mu jàngal ñu fi diplomatie bu am solo gaay bi mu leen waxee la summa ata mu jël xurxura mooy keneen ki xam nga dóor a ñoon muy xurxura xurxura la woon ak aba aba zuwéy aba zuwéy ak xurxura mu jël xurxura xurxura moom mu daal di koy jox ceinture goo xamante ni dafa amoon or ak xaalis mu ne loolu kaana ahdaaha lahu ba'dul muluk lenn ci buur yi ñoo ko joxoon moo kado la bu ko lenn buur yi joxoon mu daldi leen koy jox ngir kado ñu yóbbaale ko léegi gaa yi daldi dem fa xaraja min inde ñu génn jóge Madina tàggatoog alayhi salaatu salaam di ñibbi léegi ba ñu ñibbee Yaman ana lan moo fa xew ak lan lañu wax ak ba ñu lan moo xew après ba ñu demee ci seen buur bi Bazan yëgal ko ne kat fa ñu jóge doon ko jëli moom ci boppam nee na ki ñu koy jëliloo buur yàlla rey na ko te mu ngi ko jaarale doomam moo ko assassiné